léegi nag mu des ñu war a jàll kon ci xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu insha allahu taala al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala wa an ibn Umar radiyallahu taala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyyatihi wal amiiru raa'in war rajulu raa'in 'alaa ahli baytihi wal mar'atu raa'iyatun 'alaa bayti wal mar'atu raa'iyatun 'alaa bayti zawjihaa wa waladihi fa kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyyatihi muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu al nawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy indil fii li nga xamante ne nii mooy xadis numéro deux cent quatre-vingt-trois ginnaaw bi ñu jeexalee xadis numéro deux cent quatre-vingt-deux mu ne wa an ibn Umar hadis mu ngi koy jëlee ci sayyidina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa an nabi muy jëlee ci Yonent bi sallallahu mu ne nee na kullukum raa yéen de ay sàmm ngeen waaw wa kullukum te ku nekk ci yéen na ko laaj ku ñuy questionner ji la ëllëg Allah Allah allah an ra'iyati la nga xam ne moom la ko boroomam eh, sàmmloo woon waaw ku nekk la borom ba teg sa loxo nga koy sàmm yow yaay responsable bi te borom bi dina la ko laaj ëllëg wal amiru mu commencé nag di détailler mooy zikrul am tudd lu général yéen ñëpp kenn génnul mu ne léegi nag muy wax ñenn ñi wal amiru ki nga xam ne moo jiite waaw raa moom de ab sàmm la responsable la de war rajulu góor gi ra'in ala ahli bayti moom mooy responsable ci njabootam waa këram nan la ñuy dunde ci lan la ñuy ne loolu moom la ko moom la ko yàlla gàlla waaw est-ce que ñu ngi ci lu neex yàlla est-ce que seen condition humaine physique yi nga xam ne yu normal yi ñu ngi koy toppatoo loolu borom moom la ko gàll moom góor gi mu ne wal mar'atu kantaa soxna si ra'iyatun moom aji sàmm la moom it bergère la ala bayti zawjiha ci kër borom këram wa waladihi ak doomam yi waaw bu jëkkër ji damay bàyyi koog doom yi moom moo leen war a chargé wu fa kullukum ra yonent bay saab saab daal di koy répété waan ndax amul njariñu fa kullukum yëg leen ne yéen ñépp rek raa'in ay bergère ngeen ay sàmmkat ngeen waaw wa kullukum waaw te ku nekk nag ci yéen mas'ulun ku ñuy laaj ay mu rendre compte ëllëg la an ra'iyati ca la nga xam ne moom la ko borom bi responsabilisé woon muy ña nga xam ne ñoom la ko sàmbaloo woon mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi ma solo nag xadis bii bala ñu jàll moom it war naa ñëw bi ñu génn du waxoon nañ la war nañu bu Seydina Abu Hurayra bi foog naa waxuñu ko biñ génn euh, laa yaxilu limra'atin an tasuma si wax nañ ko mille sept cent cinquante war na ñëwaat xadiis bi nii ñu jàng nii léegi bu Mawlaana Ibn Umar bi war na ñëwaat xadiis trois cent ak xadiis six cent cinquante trois ci téere bi insha allahu taala léegi hadis bi laaj bi mooy est-ce que mu ne kon imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko solo est-ce que ñoom ñoo ko solo ñu ne leen yéen seen sëriñ daal imaamu Ahmad solo na ko ak seen mbokku taalibe al imaam Abu Daawud ak seenu taalibe daal imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim ñii ñëpp daal dinañ koy solo al imaamul Buxaari rahimahullah moom fu bare bare bari la ko ni waaw. mu ne kon nañ ci jël benn nañ ci jël benn insha allahu taala mooy kitaabun fi l istiqraad baabul abdi raa'in fi maali sayyidihi mu ne foofu ah mu ne haddasanaa abul yamaan wala ñu jël beneen ah, nañ jël beneen ah nañ jël nañ jël euh, kitaabul itqi abul yaman la jaar ba léegi baabul abdira'in fi maali sayyidi xamu ne haddathana nettal nañu abul yaman gis nañ ko sànq ci hadith bi ñu génn al-hakam ibn nafi' abul yaman al-bahrani al-himsi rahmatullahi alayhi qala akhbarana shu'ayb ah mu jële ci shu'ayb gis nañ ko tamit shu'ayb ibn abi hamza dinar al-qurashi abu bishr al-himsi rahimahullahu ta'ala an zuhri moo ko jële al imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr rahmatullahi alayhi al-Madani qaala mu ne axbarani mu ne nettali noon Salim ibn Abdillah mu ne ki ma nettali mooy Salim ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma an ibn Umar moo ko jële ci baayam Abdallah ibn Umar mu an Abdillah ibn Umar la voilà moo ko jëlee sayyidina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa mas'ulun an ra'iyyatihi fal imaamu fii fal imaamu la wax xam nga fee riwaay bi mu indi wal amiru ra' ki jiite l'émir fii al imam mooy imam général bi le président de la république bu dee ñuy wax république lañu wala xalifatul muslimin ci ñi nga xam ne mooy xilaafa ñi waa wala ki nga xam ne président wala roi kooku ra' waaw boobu mooy amir bi mooy imam bi waaye naka noonu képp ku nekk imam fa nga nekk ah l'imam des armées moom lañ naan le semga chef d'état-major des armées moom it ra waaw waaw le chef de la police ra le chef de l'administration ra le chef des inspecteurs ra le chef de maison ra le chef de du ra le chef di di di tool raa jàppal ñëpp raa ñoom ñëpp raa voilà ñoom ñëpp yow yaay mairie mairie monsieur le maire raa monsieur le ministre raa waaw monsieur le préfet le sous-préfet monsieur le gouverneur raa yéen ñëpp raa <laughs> mu ngi noonu moom monsieur l'employeur le directeur général de la société wala du de la firme mi jiite usine bi raa yow tamit yéen ñëpp raa kullukum waaye borom kër gi raa waaw le président de baar yinde raa yéen ñëpp raa <laughs> waaw yow mi nga na man moom garaawul man moom du ma jiitewu ma kenn ñu ne la yawit raa ci sa bopp te dinañ ci ñëw <laughs> dinañ ci waaye ngay raa nga naan lan <laughs> sa xawaas yi wa kun uxaya dabital ahwa euh, nga naan déggoo loolu Bamba doon wax radiyallahu ma ne nekkal yow sama cam sama sama sama mbokk ah daabit al xawaati di di di di di fuglu di takk di jàpp di téye sa kër yi yaa leen war di fuglu di leen sàmm ci ñuy def lu yàlla xaram lu yëpp lu yàlla xaraamal sa bët yii nudité yi am boppi neen yeeg dënn ci biti yeeg yees ci biteeg seeral yeeg yooyu yépp sa bët bi yaa ko ci war a moytu yaa ko ci war a sàmm ba du ko xool waaw xool xool xeebaate it yooyu yépp yaa ko war a sàmm sa loxo bi alal du ko lewut yow soxna si laal eh, góor bu la it góor gi noonu wala ci jël alalu jàmbur hmm, sàcc plaisir yeeg yooyu yépp yaa ci war a sàmm sa li nga xam ne mooy sa cër yi sa loxo ba du ko def sa tànk yi yaa ko war a sàmm ba dansin du fa ma sa taxaw waaw yow boobu xaw ma lan lañ lay àttee ëllëg mais du taxaw Bercy ah dem ci gaaru Bercy bi bu ma nee Bercy xam ngeen tëggub caaxaan bañ fay def at mu ne yow moom kenn du waaye Sorano grand grand stade wala grand théâtre wala yooyu yëpp yow bu la ci kenn laa wax mooy majaalisu shaqaawa yi rek bërëbu texee du kaay yooyu yëpp kenn waru la cee yaa ci war a nag eh, eh, surveiller sa tànk ba yooyu bu mu ci def yàlla tere ñu naan le stade du Sénégal ak caaxaani football yeeg yaa ci wara a eh, tij sa bopp ba yooyu sa tànk du fa dox du fa def waaw lamb yeeg Iba Mar Diop ak waaw rahimahullah yëpp yow yaa war a fexe ba loolu moom yow de façon sa borom bu la xasab waaw kon <laughs> yaa ngi tëju sa néeg yor sa télé wala sa téléphone di dugg ci tiktok yi di xool ñoo xamante ne nii lu ñaaw lañ kii ay film x yu ne nga koy seetaan yow yaa ci war a daabital xawaati yow yaa ci war a takk di surveiller li nga xam ne mooy sa cër yi kon kay bu ñu leen bay saa saam ne kuukum raya yéen ñëpp ra xam nga ne moos <laughs> kon yow génnoo kon mu ne waaw ñu ñëwaat ñun dañoo commencé sax ci ci mbir mi ta wax wuñ affaire bi imaamu Buxaari imaam Buxaari lañ ne wala imaam Muslim wa imaamul Buxaari waaw kullukum rawa wa mas'ulun an ra'iyyati waaw fal imaamu lañ doon lijjanti fii la fal imaamu pour wan ne imaam bi mooy amir benn la mooy ci jiite ak loo mën jiite rëy na am walimamu roa wa masulun an raiyati warajulu fi ahlihi roa wa huwa masulun an raiyati walmaratu fi bayti zawjiha roiya wa hiya masulatun an raiyatiha walxadimu fi mali sayyidihi roa wa huwa masulun an raiyatiha qaala fa sami'tu haa'ulaa'i mina nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa ahsibu imaamul mu ne te yaakaar naa ne annabi yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na nee na war rajulu xaala war rajulu te góor gi fii maali abi waaw sa kër bàyyi sa bàyyi yow da borom alal la voilà nga jàpp alalam jeeg otoom yeeg bu demee voyage wala dem dëkk ba bàyyi oto bi ndakaaru nga bàyyi ba mu dem góob bi garage bi jël oto bi parce que bi xam nga xam ne doo doose ci mbedd mi di def lu ne loo xam ne bu fi sa bàyyi ne woon xalaatoo koo def xam nga ne yow moomu ci nga waaw mu ne war rajulu kon al góor gi fii maaliya bi ci eh, alalu baayam du ko pasar pasaree wala di ci def loo xam ne baayam bu fi newoon du ko gërëm loo wa mas'ulun te ku laaj la ku lay yow an ra'iyati yi calam la seen ki nga xam ne moom la la sàmmloo fa kullukum kon nag ma waxati ko yéen ñëpp roi wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kan al imam muslim rahimahullah benn bërëb kese la ko kitaabul imaara baabu fadilatil imaami al-aadil allah buntu njiit buntu séerib eh, njiit buntu bi lenn ci suraa yi def ngëneelu imaam bi nga xam ne dafa jub mu ne haddasanaa Qutaybatu ibnu Sa'iid mu ne ki ñu nette mooy Qutayba ibnu Sa'iid ibnu Jamiil ibnu Tariif ibnu Abdillah Saqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Laysun mu ne ki ñu nette mooy Laysun dañuy waxoon naa la ñuy wax Laysun di wax al-Lays muy Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi borom xam-xamu waa Misr dëkkoon Medina waaye mujj Misr rahmatullahi alayhi mu ne ha imaam Muslim ne taxawal xaaral foofu ci càllale boobu maa ngi ñëw andil la beneen càllale mu ne wa haddathana mu ne la ne tani nañu ba léegi Muhammad ibn Rumh mu ne Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ibn Muharrir ibn Salim at-Tujibi rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Laythu gis nga Qutayba ibn Sa'id dana Laythun Muhammad ibn Rumh ne eh, ibn Muhajir ibn muhajir moom mu ne al-Layth waxoon naa la kon mu ngoog dañuy wax Laythun do al-Layth mu ne léegi nag kon ñaari càllale yi foofu lañ daje wan mooy pivot bi ci fii kan mooy madaarul hadis mooy al imam Layth ibn Sa'd rahmatullah alayhi an-Nafi' moo ko jëlee ci mawla ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu an ibni Umar moo ko jëlee ci mawlaana ibni Umar Abdallah ibni Umar ibni al-Khattaab ibni Nufayl ibni Abdi al-Uzza ibni Riyaah ah ibni Riyaah ibni Abdillah ibni Qurt ibni Razaah ibni Adiy ibni Ka'b ibni Lu'ay ba ni mu jeex radiyallahu anhumaa an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala alaa kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi fal amiiru alladhii 'alaa an-naasi raa'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi war rajulu ra'a ala ahli bayti wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iya ala bayti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'a ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi Allah, <laughs> yaa masha Allah barki yàlla laa wax léegi ah non xadiisa waaw barki yàlla kay ah loolu mooy xadiis bi imaamul Buxaari nga ne ma da ko ënd ci buntu yu bare bare bare waaw doo bokk na ci bunt yooyu nga xam ne fa la ko ëndi baabul qu anfusakum wa ahlikum naara waaw allah allah indi na ko foofu ngir wanne ak ci kitaabul nikah ba léegi baabu al mar'atu fi bayti zawjiha ci buntub sëy liñ la jëkk a wax mooy ne ndaw si hein dafa nekk koo xam ne day ab sàmm la non ku am ci mu njëkk fegal leen seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaran sawara bi ci tegu mu ne ndaw si raaya ab sàmm la ci kër boroom kër allah allah ba pare mën di ko ci yeneen léegi hadis bii nii hadis bu rëy mbir la yonent bi alayhi salaam bi ñu woon ne en islam y a pas d'irresponsable il ce n'est pas normal de trouver un musulman irresponsable de toute façon amul un musulman irresponsable ça n'existe pas mooy koo xam ne jàpp na ne dara alhamdulilah dara waru ko waaw moom daal lay toog rek di xoole rek di naan air bi rek waaw déedéet loolu amul ci l'islam de waaw mooy ne ku nekk comme liñ la waxoon yonent bay saasaam dane dafa tàmbalee nañ jël xadiis bii rek kullukum ra yéen ñépp ci imaam muslim alaa adaatu tanbih alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa leen seen nopp yi ngeen dégg ma lool ngir attirer sa attention pour nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu rëy muy wax ala kullukum ra'a yéen ñépp ay sàmm ngeen gis nga figure bi mu joxe moo am soow Allah alladhi moom mi nga xam ne dañ koo jox jawaami'ul kalim waaw yi nga xam ne dañoo mëdd boo gisee dangay ngay foog ne lu tuuti la waaye géeju àddina bi yépp amul bu ci tolloog benn topp waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo boolee mooy mu ne yéen mooy figure bi mu joxe raa en général raaya en général bu ko buñ koy wax surtout dañ koo indi eh, ki nga xam ne mooy pêtre bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy le berger ah. ki yor di sàmm ay xar nga xam ne ay bëy nu muy def moo samba pol samba la pël bu ñëwee ma jox ko samay xar ngir mu ma koy sàmmal ci noor bi est-ce que ko joxee fukki xar wala téeméeri xar samba moom jàpp na ne fii mu ne day dem rek di taxawaalu ci àllu àllu gaawaan beeg yooyu du leen toppatoo ah non day xam ne responsable la te temps jamono temps war na ma koo delloo fekk ñu suur mu leer ma ne mu ngi doon toppatoo ba lañu waxante ma daal di koy fay sinon Samba Pël aura des problèmes waaw raa ki nga xam ne daa yor ay nagi boppam ay xari boppam di leen sàmm lu muy def dina ñëw toog bay waaju noppale ko am xar mu dal lu ne sama yoon nawu ci ah affaire irresponsable yooyu mooy lan ki laay laa wul wul wul ba sama toolaa na dem fu ko neexa seen bërëb bi laa kenn ay laa way na dem fu ko neexaa ah, man damaa sonn waa ah, déedéet day jóg daw lu man bu yore xaj ànd ne bu ne ay waa ñu tax tëbali yi xaram ngir ren indiwaat ko ci biir kii bi te du dem ngir dóor ko ay yar déedéet ngir indiwaat ko mu nekkaat ci kii bi ba mu gis ñépp tëdd xar yépp tëdd mu xam ne xalam dal mu door a mën a teg wéer ndigal ndax dafa xam ne il responsable bu ko leeree ne fii muy jaar te manu fee ñàkk a jaar am na ay ay gaynde walla yoo xam ne yu mel noonu day jël ay matuwaay yor ngam du yabal wala ay ay météo ay mëkkadoomam léeg-léeg balaa ak si lay téere tër bu ko defee lépp lu nekk foofu xaw a génn wala ne mu ngi ñëw ngir ñu bañ fee taxawaalo waaw mooy lu yëpp lay def ngir lan parce que daa xam ne woon il est responsable te ñii ñu ko dénk mooy xale yii moom il est responsable il va rendre des comptes un jour waaw yeneen may sasam nañ ne nit ku nekk noonu la Allah mu commencé bi ci gën a mu ne wal amir te moom la wax fële na wal imaamu raa mooy ki nga xam ne mooy le xalif mooy le président mooy njiit bi ay bu ñu ko xamoon dinañ ñëw ci biir téere bi ñu mel noonu ci wàllu njiit loo ak jiite bu boobaa wallahi bu ñu xamoon suñu diine bari na ñu naan fal leen ma fal leen ma doonuñu ko woon wax li waa ji wax keroog am na ñoo xam ne moom buñ naan fal leen ma fal leen ma li yellu woon mooy ñu jël ay yet ci seen loxo yi ñu arrêté ñu ñu wane gannaaw mérité wuñ te defuñ tous surtout ñoo xam ne jot nañoo prouver dara trouvé wuñ dara lu dul ak milliardise waaw ak ñàkk a mën a doxal dara ak ñàkk maanu bi nga xamante ne nii ci lañ leen ci la leen borom bi terale ñu jiitam réew amul dara lu ñu sante seen borom waaye delloo jukkal waa réew ma war a taxaw ci loo xam ne mooy defar seen mooy soqali seenu nekk mais ñu leen di ronkat ba pare di leen duma di leen tëj ba pare jàpp ne ñoom ñoo moom dëkk bi seen lépp seen mbiru bopp la di def lu leen neex wal iyaadu billah wal iyaadu billah xawana ay traître dëgg wallah boobu waaw mu ne al amir ra Allahu akbar moom ak sàmm la de gis nga réew ko jox bu dee am réew la lépp lu fa yànq yow lañ koy laaj moo tax ci beneen riwaaya bi nga xam noonu lañ bi di kitaabul ahkaam mu ne fal imaamu alladhi ala an-naasi raa' wa huwa mas'uulun an ra'iyyatihi imaam bi nga xam ne moom la borom bi teg ci bopp nit ñi mu jiite leen ak lu mu leen mën di jiite rawatina muy le président le khalife kooku il est responsable moo tax façon wax yi nga xamante ne moom la peuple yi nga dégg nga xam ne yeewuwuñu ci noonu lañ leen di naxe naan buur xolam seet seet seet na moom ku baax la waaye dag yaa aay loolu du waxu dëgg waaye dag yi mën nañoo baax buur bi te buur bu baax nan lay def day fexe ut bitaana saalih ñoo xam ne ay dag ay conseil yu baax day def lu ko neex gaa yi naan yëngu ko woon gaa yee koy bañ a joxe kon ku mel noonu sax amul droit muy jiite réew mi koo xam ne lu xew dañ naan moo xalifa général yi ñuy wax ye képp ku ñu ku ci ne ay mbir xew dëkk bi di toj lépp bi ñu koy ñaawal doo leen ñu ŋaañ ñu sex ñu ŋaañ yàbbi ñu naan yëguñu ko kooku mérité wul li mu doon li ngeen koy ji ak ko man di doon nag bu kenn ngeen c'est un irresponsable parce que yonent bi alayhi salaatu salaam bene al imaam al im fal imaamu alladhi ala an-naas ra imaam bi nga xam ne moo nekk ci kaw nit ñi dafa tàmbalee ci gën a kawe muy alxalifa moo tax sayyidina Umar allah ulaa'ika alladhiina rabbahum al-Mustafa wa kafaa allah sallallahu alayhi wa sallam benn exemple rek ñu jàll parce que hadith yi nii ah, hadis bii moom moom moom moom moom moom ba ci yàlla mën naa def sëb waaye nag manuñ ci yàgg noonu parce que loolu bokkul woon ci li nga xam ne moom moom mooy mbir ci un exemple ñu jàll al imaamu Umar amirul mu'minin thani al khulafa ar rashidin al mahdiyyin radiyallahu anhum sayyidina Usman ibn Affan bi mu nee xalifa woon sayyidina Umar néegam la nekk këram këram mu affaire bay di tàng di jor ci biti xam nga foofu moom ay cinquante degré moom mooy deux ñu dépasse ko al-Hijaz Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam Seydina Seydina Ousmane jekk rek gis ku romb di daw ni mu rombe ak gaaw mu def mu jóg ne i eh, ku taw kon romb na le lañ naan trésor national moo am benn fuite waaw comme ñu ne woon am na ay voleur yu toje ay lingots d'or daw ñoom laay topp te lii du voleur gëléem la mu ne ko daa am gëléem goo xam ne min baytil maali nadd min as-sadaqati Seydina Omar di daw topp ci gëléem gëléem gi di daw ba mu jàpp ko indi ñëw romba Seydina Usman radiyallahu anhu mu koy wax naan ko mais bi ma lay woo sànq maa ngi la naan xanaa waroo woon a wax rek kenn ci ñi nga xamante ni nii ñooy li toppatoo mbir yi ñoom ñu dem def ko mu ne ko yow Usman toogal fi nga nekk ci kër geeg yooyu quoi <laughs> yow yaakaar nga ne ëllëg yawmal qiyaam gëléem ñuy rëccoon borom bi man la koy laaj walla yow man la koy laaj ndax man la borom bi teg ma jiite nit ñi ndaa gis nga benn fii ba fi mu jiite bépp gëléem boo xam ne dafa fakkastalu waxu la nit sax fakkastalu ba tànkam am problème ëllëg moom la ko borom bi di laaj allah lu tax yoon woo wële defaru ko woon mu baax ba gëléem ga di ci fàq salo ba tànkam man Omar la ko sama borom di la. wallahi gars yi da nga naan lii xanaa lii ay ustura nit ñi xanaa est-ce que ça ça lii mas na exister wallahi mas na exister ah waaw Allah mas na exister xam nga lu tax ñun mu étrange ñun parce que dañoo miin ay bi ñu jiite fii mu ne amul kenn daanaka koo xam ne jàpp na ne nit ne fal leen ma bu ngeen may fal lii wëkk lii laay def ñu fal ko may ko sept ans wala cinq ans cinq ya mag mu def la moitié kenn xaaru ko ci kenn xaaru ko ci ñun seen waxoon baax na ba ñun suñu réew yi sax dañ durlu bu dee tubaab yi moom ñoo tane ñoom dinañ ay ay programme ay idée même bu dee ne neexu leen yéen ñun jullit ñi de toute façon ñoom des batailles diine la ñor ak ak gëm-gëm ak pas-pas yoo xam ne moom la ñor ak loo xam dañ naan chômage bi fii lañ ko fekk dañ fexe ñor di ko ba wàññi ñun suñu dëkk amul yooyu déedéet suñu réew amul yooyu waaw. affaire jaaxal tëj. lépp di mpo. mbalax mi ci meeting yi fees tel kenn du ma wax programme lan. bu ngeen ma pare dinaa leen defal ay taar rangam ak nangam kadib du dëgg fal <laughs> ngeen fal rien nada tous lu ngeen ko gis Allah <laughs> du ngeen ko gis de te ñun ñëpp xam nañ ko waajooju mooy ñëwaat mandat wam boobu jeex dund bi du conjonction ko euh, du du du ay ay ay ay conjonction économique yi kese ah ah du loo kese ah que voilà y a des crises yu xew entre déedéet même sans crise noonu lay deme parce que lépp soqalawuñ mbayum dëkk bi nekku étranger jiite ci réew mi am ci usine moo gën nga nekku Sénégal am ko biir Sénégal dinañ la accès ba nga ndaw te bu dee tubaab wala koo xam ne passeport étranger la ñu ubbil ko bu dul exonéré ko li nga xam ne mooy ay taxes yi nga xam ne moom lañuy ñuy dóor Sénégalais bi loolu buñ la nee nit ku mel noonu ñuy ñu mel noonu dañoo bëgg réew mi boo waatee ne maa bañ yow doo ko faara waaw ak ñu ñu ko mën di tudde naan dañuy woo ay investisseur investisseur bu gën sim réew mooy ne dëkk ca réew ma réew ma di seenum réew ñooñu bu ñàngee foofu lañ am buy neex foofu lañ am bu naqaree foofu lañ am waaye ki jóge ca biti amul foofu de dafay ñëw ngir ut si ngir yaxanal fi lam jot a am te léeg-léeg sax du fi indi tous yéen a koy financé réew mi état bi jël ay yépp jox ko terrain boo xam ne gratuitement jox ko ay moyens bu moyul mu ñëw nax leen ne da may lebal léegi moom taxe yi mu war a yi nga xam ne moom bu ko xawee soqali la dégg nañ ko ci nekkoon kon dinañ la defal loolu boo defalee lii ci loolu mu nax ci gaa yi trésor du trésor bu ndaw lay indi ñu ko de lépp entre temps suñu mbokk mi nga xamante ne nii mu ngi góor góorlu ubbi benn fermam fee di fa defari soow ak yooyu gaa yi dóor koy taxi yoo xam ne taxi yi kese ñoo gën a cher meew mi bu jógee à l'étranger ñëw ñu koy jaay kooku nan ngeen bëgg réew moomu soqale ko wal iyaadu billah ñu gis ñuy ñoo xam ne noonu lañ mel noonu lañ yore réew bi nga xam ne lii ñu la wax waa ji li wax sànk mooy dëgg ñu mel noonu buñ ñëwaatoon di laaj réew yi ne leen topp leen waaye ñu ñëw ñu mel noonu osé di ñeme ñëw di ñu laajaat suñu réew ñu ni tax ñun ràññete ko jël réew moom di leen ko jiit balaat di leen ko tegaat wal iyaadu billah joxaat leen beneen mandat léegi kooku nga foog ne bëggal na boppam dara parce que yeewut kooku yeewut waaw façon yooyu lañ am moo tax boo gisee ñu lay wax ñii nga xam ne ñii la l'islam yar na ñoom la yonent way sa sam ñu doon def ñun dañuy lii si biir lii est-ce que xayaal est-ce que lii